moom mooy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ibn Abdil Uzza ibn Riyah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib dàkkantalam ne woon Abul A'war mu bokkoon ci koju Quraysh al-Adawi bokkoon ci waa Banu Adi nga xam ne moom mi mbokkukan la woon Sayyiduna Umar ibn al radiyallahu anhu baayam gisoon nañ ko muy Amr ibn Zayd ibn Amr ibn euh, Zayd ibn Amr ibn Nufayl euh, Zayd nañu waxtu wu bari bi nga xam ne ci lañuy gis ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon dund moom tumuranke ca biir Quraysh laata suñu boroom di ko officialiser di ko yónni di ko officialiser yónnent gi ba mu woo waa Quraysh ba nga xam ne ci la doon nëbbatu di dem ci xaaru Hira di fa def ay retrait retrait retrait spirituel foofu foofu noonu ba ñuy gis jamono jooju gisoon nañu euh, Uss ibn Sa'ida waaye gisoon nañu Waraqat ibn Nawfal waaye gisoon nañu kan Zayd ibn Amr ibn moom mooy bàyyu Sa'id nii di saxaabi bi màgg bi ñuy gis tey insha allahu taala moom waxoon nañ la ne kon baayam boo fàttale ko jarul ñuy waxaat ci mbiram moom mooy ki nga xam ne waa Quraysh liñ doon lekk doonu ko woon lekk buñ masoon a rendi doonu ko woon lekk ndax daneen doon wax naan man duma lekk ci li ngeen lekk ndax ashaatu xalaqaha Allah yéen gàtt bii ngeen rey ngir seen yàlla yi di ndëppëg yooyu mooy ci ñiy ndëpp nga xam dañ koy rey mooy dem bu ci hôtel bi rey ko fa ngir yàlla yi mu ne man duma lekk ci lool laa akulu min zabaihikum ndax la ndax gàtt gàtt bi buur yàlla moo ko bind def ko màggal ko ba mu toll nii amu ngeen dara lu ngeen def delloowu ngeen ko njukkal mais ngeen koy rendil ngir ñi nga xam ne moom ngeen di bokkaale ak moom borom bi subhaanahu wa taala comme du ma ci lekk gisoon nañ nag ba dajaga doon na gisa tey yonente bi alayhi salaatu wassalaam doon ko wax tamit naan ko moom du lekk ci yii euh, nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh ni di rey ala nusubi ci ngir seen yàlla yi moom Zayd ibn Amr ibn Nufayl moo doon wax tamit naan waa Quraysh di waat naan maa ngi waat ci yàlla amul kenn ci yéen kuffaaru Quraysh ni taawee l'islam bi yonent mi alayhi salaatu salaam wooteegul jotagul révélation ba ca xaaru Hiraa mu naan maa ngi waat ci yàlla man Zayd ibn Amr ibn Nufayl amul kenn yéen ci waa Quraysh koo xam ne ku xëy nekk ci alxanafiya duy ne maam Ibrahim ku dul man alayhi salaatu wassalaam moom mooy bàyyi kii nag di Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ah moom nag dafa nekkoon mbokk Seydina Omar ibn al-Khattab ndax Seydina Omar ibn al-Khattab Sa'id mii moo doon denc sëram ji Fatima bint al-Khattab bi doomi al-Khattab waaye naka noonu Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Zayd ibn Amr ibn Nufayl bàyyi tex woon ci Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ndax al-Khattab mi jur Seydina Omar frère la woon ci ah Zayd ibn Amr ibn Nufayl gisoon nañ jamono jooju que ne al-Khattab da ko doon sonal lool ba nga xamante ne dafa mettre au ban faaleetul diine Quraysh yi naan day ut beneen diine di dem ba ak yooyu. da koo tere woon boole ko ay gone moom alxattaab bi mag ji ngir mu bañatee dugg biir màkk ñu koy sonal moo tax moom bàyyi teex la bàyyi Sa'id bàyyi teex la ci Seydina Umar ibn al ñoom ñoo bokkoon benn clan bu ñu bokkoon di waa moo tax nga gis al-Adawi al-Qurashi al bokkoon ci koj googu xam nga moom euh, ci yenn riwaay yi nga xam ne moom lañu gisoon Euh, ci riwaaye yi wax ci dugg ci lislaamu Seydina Omar ibn al-Khattab benn bi moom mii la ñëwoon këram euh, déggoon Seydina Xabbaab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala anhu wa arda doon jàng suuratu Taaha këram la woon moom Sa'id ibn Zayd ibn Abd ibn Nufayl moom mi nga xam ne moo dencoon sóoru Seydina Omar ba mu dajee ak naxaam boo bële ne ko yow ana fu Nu'aym ibn euh, Mas'ud Nu'aym an-Naxaam ne ko yow ana foo jëm yow Umar ibn al mu ne ko damay dem ngi rey Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu ne ko yaw daal yow daal eh, àddina wor na la ana nan ngay demee di kii di faxas feneen te bàyyi sa biir kër mu ne ko sa ban kër mu ne ko sa doom sa doom sa sœur bi nga kii ak sa xatan gi nga xam sa ngor ñoom ñépp dugg nañ ci diine riwaaye boobu gisoon nañ ko ba ñuy wax ci dañuy def tarjuma Seydina Omar li ci jëmoon nag loolu waxoon nañ ko là c'est pour préciser que ne këram la woon moom nii la Seydina Omar ibn al-Khattab ñëwoon mais nag bokkoon na ci ñi nga xam ne Seydina Omar ibn al-Khattab da ko doon sonal di ko dóor dóor yu metti comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam al-Bukhari rahimahullahu solo ci jële ko ci moom moom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne laqad ra'aytuni wa inna Umara la muthiqi ala al-islam wa uh la la muthiqi ala al-islam wa ukhta mu naan moom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl boo demee ci kitaabu Manaqib al-Ansar diñ fa fekk wax ji islaamu Sa'id ibn Zayd diñ fa fekk ci saxiixu imaamul Buxaari moom Seydina Saïd rahmatullah alayhi radiyallahu anhu mu ne laqad ra'aytu nii gis naa sama bopp wa Umaru Umar wa inna Umara ka Umar la muufiqi dóor ma ba yeew ma yeew ma ma ne nemm wa uxtahu ak sëram bi nga xam ne moo nekkoon sama soxna lan moo tax Seydina Umar doon leen yeew noonu ba mu dëgër alal islam yi ndax l'islam bi ñu nekkoon doon leen forcer ngir ñu génn l'islam moom bokk na ci njëkk tuub euh, te boo fàttale ko ba ñuy def Seydina tarjama Seydina Abu Bakr radiyallahu xam nga bañ ko ba ko euh, euh, al-mal'un dóoree Utba ibn Rabi'a dóoree dóor yu metti ba xàmmeetuñu woon bakkan bekk ci xar kanam woon Euh, yaay ji ba mu ñëwee dana ko moom dafa maada fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba mu nee ci naaru comment xam ba bañ koy toppatoo waa banu tey mu jël si ko menacé ne gis nga yow gis nga euh, Utba wallahi bu dara dikkalee Abu Bakr dinañ la rey yow dem yóbbu ko ñu toppatoo ko ba mu ximmali ko ba mu laajtee ba mu ximmali ko moom xoolul lu ko dal mu naan maada fa'ala rasulullah ana moo dal yonent bi alayhi salaatu wasallam ndax bañ may duma mu nga fa woon léegi euh, gisoon nañ ne yaay ji nga xam ne ummul xayri mi gëmagul woon moom yaay Seydina Abu Bakr dana ko woon demal euh, nga laaj euh, bu comme que xamoo li xew demal ci sëru Seydina Omar bii la ko doon wax muy Fatima bii bintul Xattaab dafa am ndàkkantal comme li imaam al-Hafiz ibn Hajar waxoon jàll fatt ne loolu amaana personne bi la même ndaw si la mais dafa Fatima lu tuddoon am ndàkkantal voilà léegi euh, kon mu ne man gis naa sama bopp man Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay ak sama soxna di frère ab di sœur moom Umar la muusiqi waat naa ne mu ngi ñu takk bañ ne nemm alal islaam yi ndax dañu gëm ci lislaam moom dafa bokk ci as-sabiquna awwalu ñu njëkk dugg ci lislaam la bokk laa ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam wootee bokk ci ñu ko njëkk a déggal moom Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn kon bi ñu gàddaayee jóge màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman daldi dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom seydina said ibn zeyd ibn amr ibn nufayl moom euh, ci la fekkewuloon badar ndax badar dafa demoon Shaam bi nga xamante ne dafa dem Sham xeex bi am ci diggante bi bi mu ñëwee après xeex bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxtaan ak moom waaye bi mu ñëwee dafa ñëw fekk xeex bi jeex yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li mu doon joxe butin de guerre yi jëlewoon Badar li mu sédd ñi fekke woon loolu la ko sédd moom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylin radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye ginnaaw boobu fekke na Uhud waaye fekke na e, xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp yépp yépp yépp yépp yépp moom nag ah ay ngëneelam bokk na ci li nga xamante ne xadiis bi nga xam ne gisoon nañ ko e, ci bi ñuy gis ñoom Seydina Euh, az-Zubayr ibn al-Awwam ak Abdurrahman ibn Awf radiyallahu euh, euh, no Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yéegoon ci kaw Hira muy montagne boobu kii ne ba mu fa yéegee Hira daal li yëngatu mu ne mu ne ko uskun xiraa mu ne ko xiraa noppil mooy dalal ndax nekkul sa kaw lu dul yonent aw siddiq ako siddiq muy seydna Abu Bakr aw shahid ak koo xamante ni martyr la xam nga cité woon naa la këni ki ne woon ci kaw moo doon seydna Abu Hurayra xadiisam la woon radiyallahu taala anhu wa arda mu ne te newoon na ci kaw montagne boobu keroog seydina abu bakrin seydina umar ibn al-Khattab waaye seydina usman naka noonu e, seydina talha ak seydina zubayr waaye am na ci benn riwaay seydina ali ibn abi taalib comme niñ ko waxe woon ak seydina sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom nii nga xam ne euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn euh, kon mu bokk ci xar baa xam ci mayam yu mag yonent bi alayhi salaatu ne ñoom seedeel ci moom ne shahid min ash-shuhada la bokk moom Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn waaye moom mi euh, bokk na ci manqabaan yi ba léegi euh, wax naa la ne bu euh, Badar rek la fekkewul mais yi nga xam ne ñoo ci tegu Uhud Xandaq Xudaybiya Xaybar ainsi de suite Xaybar Xudaybiya ainsi de suite Fathu Makka lépp lépp lépp lépp fekke na ko moom Seydina E, e, e, Sa'id ibn Zayd ibn Nufay waaye bokk na ci mayam yi bokk na moom mii mooy ki nga xam ne moo riwaaya xam nga da ngay dégg ñu naan al ashratul mubashirina bil janna dii saxaaba yooyu nga xam ne radiyallahu anhum ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bégal ci àjjana moom lañu waxoon waxoon nañ ko ci jotaay bii weesu bi ñuy gis tarjuma az-Zubayr ibn al-Awwam Abu Bakr fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Talha eh, Abu Ubayda Abu Ubayda Talha az-Zubayr Sa'd ibn Abi Waqqas ñooñu waaye moom nii mu Yonent bi alayhi salaatu diis yooyu ne wa Sa'id ndax bi ko waxee dafa wax xadiis bi fekk mu ngi woon Kuufa eh, Euh, mu ne mu lim ñépp fukk yi ba mu des kenn mu ne moom dégg na yonent bi alayhi salaatu fekk am ñu bëggoon muy wax lu ñaaw ci saxaaba yooyu mu ne man ma dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam Abu Bakr fil janna Omar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna az-Zubayr ibn al-Awwam fil janna Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah fil janna Talha ibn Ubaydillah fil janna Abdurrahman ibn Awf fil janna mu toog xam nga dana diis gars yi di ko déglu na ko mais mu ne bu leen neexee ma wax leen dixième bi ñu ne ko waxal mu ne moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne wa Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl fil janna mooy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl mooy boppam fil janna yonent bi alayhi salaatu wa ne moom it moom moo mooy tëj diisee ñu giis yooyu nga gis mu mujjee boppam bëggu ne leen bu ngeen bëggee ma wax leen diis ñu ne doon nekk ñoon ñu woote laa ilaaha illallaah ñun moom waxu ñun kan la ci yonent mi alayhi salaatu salaam ne ñun yow fil janna te ñoo gën a dalum xel te loolu moom jàpp ne malgré suñu moy yàlla gi ñuy moy yàlla saway ñun daal bañ nee sëriñ diwéy suñu sëriñ rek lu ñu neex defati te ñun fil janna di wër fil nag taalibe diw moom fil janna moom coow lee bari bàyyi leen gaa yi ñu nekk ci julli yeeg koor yeeg asaka yu metti yi saraxa yu metti yi di sonal seen bopp di dem jàkkay sonal seen bopp ñun moom fil janna ba pare ndax taalibe sëriñ diw de waaw xam ne yonent mi alayhi salaatu ko yow fil janna na alayhi salaatu salaam fil janna maa nga àjjana déedéet xoolal bi mu demee ba war koo wax sax ta daa am li ko waral wax naa la ko mooy dañ daa dégg ñuy ŋàññi bëgg koo pousser mu ŋàññi kenn ci ñoom mu ne man man Sa'id ibn Zayd te ma dégg yonent ma lay saatu saatu fukk ñii àjja mu wax neuf yi ne bu ngeen bëggee kenn ci bu leen neexee ma wax leen mooy bu leen neexul ma noppi ci ñu ne ko kan mu ne wa Sa'id man mooy man miy wax ak yéen loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax gis kon moom Sa'id ibn Zayd euh, kon gis nga walillahi alhamdu wal def nañ tarjuma Seydina Ali moom lañ njëkk Seydina Abu Bakr Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas tegu ci Seydina Umar ibn al-Khattab après ñu def Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah après ñu def tarjama Seydina az-Zubayr ibn al-Awwam moom lañ def jataa bii weesu ñu ngi nii di def Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl pourtant ñi ci des ak ab non Abdurrahman ibn Awf dama ko sute woon moom it def nañ ko avant ñuy def Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah wala après ñett ñu dese muy Seydina Talha mi wax sànk ne moom dañ koy bàyyi ba Uhud ak kan Seydina Uthman ibn Affan bi nga xam ne dañ ne dañuy bàyyi ba ghazwatu Tabuk ak kan Talha ibn Ubaydillah mi nga xam ne neen dañuy bàyyi ba Uhud moom laa sànni Seydina Talha ba Uhud Seydina Usman ibn Affan mooy bu mujj Tabuk kon Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl bokk ci fukk saxaaba yi dina màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom nag xadiis euh, jëlee na ci yonent bi alayhi ay xadiis mais bariwul comme ay Seydina Omar ak ñooñu euh, bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam génne àddina moom Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylin dafa euh, newoon ci xeex yi xare yi participer ci xare yi jamono yooyu ci xilaafu seydna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xam ne nag ci la nekk medinatul munawwara ala saakin afdalu salaatu wasalaam ginnaaw xalif xilaafa euh, cousin wam bi di seydna omar ibn al-Khattab Euh, ak Seydina Ousmane jamonoy Seydina ak Seydina Ali radiyallahu anhu ginnaaw bi mu ne newoon na Kuufa comme ni ma la ko waxe sànq ne fa la riwaaya xadiis boobu di wax ci juróomi euh, fukk yi nga xam ne ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di bégal ajjana moo na Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahmatullah aleyhi ma di doomi Abdullah di doomi Seydina Ahmad ibn Hanbal borom ngir nee na man damaa laaj sama baay di Seydina Ahmad ibn Hanbal euh, ci shahaada Seydina Abu Bakr ak Umar mooy seere gu leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam seere àjjana mu ne ko naam loolu am na boo bëggee demal ilaa xadiisi Sa'id ibn Zayd demal nga sama doom doom sama demal nga xool xadiisu Zayd ibn Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl bii Euh, ginnaaw xilaafatul euh, xulafaa rashiduni dafa jóge Kuufa ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam nekk jamonoy sayyiduna Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fekk Madinatul Munawwara jamono yooyu Marwan ibn al-Hakam moom moo fa newoon gouverneur moo fa toogaloon moo doon gouverneur de Médine toogal fa xalifa bi newoon Sham di Seydina Muawiya radiyallahu anhu am benn jigéen bu ñu naan Arwa bint Uwais daal di ñëw ci euh, Marwan comme mooy gouverneur bi te temps yooyu bu ñu nee gouverneur mooy yaay àtte tamit ah yaa yor justice beeg lépp yaa ko yor. différent bu am ci diggante nit ñi yaa koy defar mais yow yaay defar yoon yeeg ndox yeeg xool problème bi yaa koy rek am ni ñu xam ne administration ak ju lépp moo ko yor euh, ndaw si di arwa bi daal di ñëw ci gouverneur bi di Marwan euh, ne ko euh, Sa'id ibn Zayd de ibn Amr ibn Nufayl dafa jël sama suuf waaw mooy dafa jël sama suuf boole ko ci suufam te amu ci droit mooy dama xas ba xam nga loolu lañ naan xas mooy dafa jël sama suuf daal boole ko ci këram euh, daal di koy bu doon tey titre foncier ko ci këram te sama suuf da ci daa am lu mu ci jël ah monsieur le gouverneur daal di woolu mm, euh, Saïd wax ko ne ko ah arwaade mii bint Uways mii de nee na danga koo tooñ ci suufam Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu ne ko ana kuntu axidu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam affaire bi jële ko kaw waaw waaw ñi nga xamante ne saxaaba yi nga xam ne buur yàlla moo seede ne dañoo wóor moo tax gisoon nañ ci introduction bañ defoon bi ñuy def tara bi ci tara jama saxaaba yi li nga xam ne moom la euh, euh, euh, alxaafir Allahu akbar Abu Zur'at ar-Razi waxoon ne ñoom képp ku leen di jéem a jam bi leen jéem a taqal yow yaa taq te yaa mérité ñu jam la ndax buur yàlla moo leen seedeel ak ak lan que ne ñoom ñu sell nañ buur yàlla mooy ki nga xam ne moo leen gërëm te nag buur yàlla du lan ba pare prendre leen témoin wa kuntum shuhada ngeen nekk ay ñi nga xam ne témoin ci yeneen xeet buur yàlla dina jàpp témoin koo xam ne matu ko koo xam ne ay waxam bu waxee du lim wax du dëgg bu jëfee lim jëf du noonu wuteeg li wax da pare defi tojaange kooku buur yàlla du jàpp ku mel noonu naan moom mooy sama teem te buur yàlla ku mu setal yaase ku la bëgg a tilim tilim ku la bëgg ñaawal ñaaw mais xoolal kooku ra ñoom ñi xam ne ñoom la suñu borom ne radiyallahu anhum wa radu an saxaaba yii de moom radiyallahu anhum man buur yàlla gërëm naa leen gërëm naa seen jëf gërëm naa leen wa radu anhu ñoom gërëm nañ pay gi leen yàlla fay à leur al ashratul mubashirina bil janna fukk ñi nga xam ne ñoom la ñu bëggal ajjana loolu waxoon naa la am na ñeneen mais lii ci benn jataay la te ñooñu gën a màgg ci saxaaba yi radiyallahu anhu mais ñooñu nekk ci kaw bokk ci ñoom Sa'id ibn Zayd as ndaw jóge fële ñëw devant la la la la la monsieur le le juge ne yow dangaa dangaa dangaa dangaa dangaa falsifier dangaa jël ci suufam boole ci sa bos allahu akbar moo tax gis nga tuuma tuuma moom jombul kenn buur yàlla buur yàlla mi nga xam ne mu bind ñépp nit ñaa ngi koy tuumaal guddee bëccëg moo tax mu ne woon moom azza azza wa jal mu ne woon doomu aadama bi de saagana saagana ma ŋaññi na ma wala wa maa yanbaghi lahu te nag amul woon droit waru ko woon mu may saaga man yàlla di ma ñaañ mu ne ndax mel ni lañ ne ko waa borom bi nan la la sa kan mooy tudd yàlla di saaga loolu moom ñoo xam nañ ko moom fii moom surtout Europe gii France moom gars dañuy daggal tudd jë saaga loolu nag kuffaar yi yéeféer yi bi ko loolu lay sa bi gharib loolu du moo tumuranke waaye lu tumuranke mooy ay jullit ay muhammadu ay aseyna ali ay ay abu bakrin ay isxaaq ay ay ay ñooñu ñu ñëw di toppandoo waa dëkk bi bay waxe ni ñuy waxe ñoom it même expression yi buñ génnee muy taw ñu saaga suñu boroom ne doomu aadama bi saaga na ma ŋàññ na ma te mu saaga ma di ma ŋàññ ndax moom day saaga temps bi te man yàlla may temps bi Allahu yàlla moo fi def temps bi kon tey boo ñëwee saaga temps bi mooy ne à vrai ki ko fi def ngay saaga boo tuddee temps bi teg ci lu ñaaw mooy ki ko fi def nga saaga réellement ndax waaju waa waaju waaju tabaxu kër ba pare taxaw benn waay jóge fii ne mais kër gi rek saaga est-ce que bi la saaga noonu mooy ki ko fi def la saaga kon nag buur yàlla mi bind ñépp di suñu borom moom ci boppam ñu ngi koy tuumaal bu bëcc tout le temps ñu tuumaal ko ne ko li nga def ci kaw suuf si doyul ration alimentation bi nekk ci kaw suuf ngir ñi fi dund doyul taw gisoon na suuratu suuratu Euh, euh, euh, fusilat mu ngi fa doon wax loolu ak takfuruuna billadhi xalaqa al arda as-samaa wal arda fi yawmayn wa taj'aluuna lahu andaada ndax da di weddi ki nga xamante ne buur yàlla mi nga xam ni moo bind al arda suuf si ci ñaari fan ba pare ngeen koy utal ay ndend di ko utal ñoo xamante ne nii ñoom ngeen di wax ne comme si ñoom dañoo am ci mbir yi dara mu defal leen lépp ci kaw suuf waaw akbar ngeen na ko yàlla daal saay li mu fi def doy te kat dane woon wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha yàlla mi nga xam ne mooy moom mi def loolu bind suuf si ci ñaari fan ngeen koy utal ay nenn moom moomu de mooy rabbul alamin boroom bindee fi waaye suuf si bind ko noonu rek bàyyi da cee def ay montagne ngir ñu gën koo dëgëral ba pare mu barkeel ci kaw suuf ku bàyyi gis ku nangoo bay tey innové nangoo sonn ci suuf si wallahi kenn du la yoral li ngay dund waaye nag bu ñépp croiser les les bras kenn bëggul a def dara fukk personne rek wala ñu néew deux pour cent wala vingt pour cent ci population bi di bay ñépp toog na ñoom ay bureau la ñuy occuper te fexewuñu moderniser seenu mbay dara duñu ko am ñuy jooytu émeute de la faim yi am ci dëkk bi comme 2008 ak yooyu te du jeex suñu boroom ne wa jaala fiyaa rawaasiya min fawqiha wa baaraka fiyaa buur yàlla moo barkeel suuf benn pepp nga ciy def benn pepp dugub mu jox la ñaata laaj ko baykatu siin saalum yeeg bawol yeeg kajoor ak ñooñ ak Casamance yi baykatu gerte yi xam nañ ne est-ce que be lañu saaku ba ñu jiwoon est-ce que tool bi ba tool ba ñoree nawet bi baax amuñu lu ëpp loolu fokk mu ne wa baaraka fiiha ba pare wa qaddara fiiha aqwaataha gis nga wërsëgu waa suuf ñu ko dunde maam aadama alayhi salaatu wasalaam ba kiy mujjee dund buur yàlla nee na maa ko natt dara manqué ci lool fii arbaati ayyaamin mu def ko ci ñeenti fan waaye sawa'an lis-sa'ili yemale lépp nag ngir ñi nga xam ne ñooy ut di sàkku li nga xam ni mooy wërsëg ku dox rek ku moo mooy ku sonn rek jariñu ñàq jariñu li gaa yi naan ñàq jariñu wolof naan ñàq jariñu buur yàlla ne sawa'an lis-sa'ili ku ñàq rek jariñu waaw mais malgré loolu gars yi ñeneen ko buur yàlla lañ fi def doyul il faut kon ñu planifier ndax yow sa avion bii kaw suuf ñun avion doomu aadama bi moom xalaatuma jënd sama billet d'avion di xalaat naan boo fa duggee du ma am lu ma naan wala du lekk wala dina mat loolu benn bu doon Austra euh, dama jógee Japon di dem Brésil loolu du du traverser xelu kenn que ni ravitaillement bi ci biir avion bi des kenn du ko poser question mais nag du tuumaal yàlla ne ko mais kantaa yow nag borom yow li nga def ci sa li nga sa avion bii di kaw suuf nga xam ne ci la ñuy ne ba kere ñuy dem yow mal xiyaam man waaw akbar kon moo tax tuuma yombul kenn borom bi bu dee moom lañu tuumaal moom bul xalaata ci keneen kon Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Arwa ibn Uway bint Uways ñëw ne Marwan euh, aw euh, Saïd miire daa sàcc sama suuf daf maa njuuj njaaj ci sama suuf Saïd affaire bi jële ko kaw radiyallahu anhu mu ne ana ana kuntu axudu min ardiha shay'an man Saïd man dinaa jël ci suufu arwaan yi dara ginnaaw ba'da alladhi sami'tu min ginnaaw bi ma li nga xam ne moom laa dégg ci yonent bi alayhi salaatu wa wax sami'tuhu man maa ne boo assistant bi juge bi Marwaan a ngi taxaw Arwaa ngi taxaw booroo maa ngi taxaw mu ne man Sa'id maa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne man axada shay'an min al ardi tuwiqahu ila sab'i aradin loolu xadiis bi imaam al Buxaari soloo na ko muttafaqun alayhi la waaw akbar Euh, bu dee ci riwaay imaam al Buxaari bi dane moom dafa dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni man zalama min al ardi shay'an tuwwiqahu min sab'i aradi man axada min al ardi shay'an képp ku jël ci suuf si suuf suuf suuf moo tax suuf lu garaaw la xam nga wax nañ ko fan yële am na jataay yi buñ ko fi waxoon parce que yow am nga ndombol tànk fenn rek ngay ngay ngay falsifier papier jàmbur yi muté ko sa tur def ko titre foncier ko ba tax ñi ko moomoon doon noon ko seeni maam ñàkk ndax yow pouvoir nga yor walla xam nga ko yor pouvoir ku la mën a defaral lool wala am nga alal joo leen mën a jënde ngir ñu falsifier papier yi ba sa kër baax waaw akbar nga jël àqu jàmbur boole ko suufu jàmbur di jaay rek acte de vente rek ngay jox jox kii jox kële jaay ku nekk kenn ñëw fekk kenn kiy tabax mu nga wane say këyit mu wane ay këyit te fekk yéen ñaar ñépp kenn baax la wut loolu moom aka bari ci wolof yi suñu dëkk Sénégal bari yu njaaj ci wàllum suuf dégg nga fan yi ñuy wax aéroport suuf sa naka lañ mën a reculer mur nan dañoo reculer miiru aéroport bi jaay foofu daaj toj nañ eh, eh, eh, cité Tobago allahu nag alamu buur yàlla xam nu mu demee waaye pour wan rek këni te loolu daanaka jëndkatu kër gu bees gu ne ñi ci mucc bariwul mooy dee ñu yëkkati leen ndax fii ndeke ñi ko moomoon bañ koy jaay yëguñu ko ñeneen ñoo dëgëru fit ñëw jaay ko ci suuf nit ñi tabax ba taxaw ñu ñëw toj Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ne man radiyallahu anhu man dinaa tooñ radiyallahu an abihi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo noon Zayd ibn Amr ibn Nufayl yub'athu umma wahda Allahu akbar yawmal qiyaam dañ koy dekkil moom moom ci boppam mooy seedeel na ko alayhi salaatu salaam que ne moom it bàyyam fekkewul bi ñuy yóon yonent bi alayhi salaatu salaam ndax wax nañ la ne waa Quraysh ñoo ko éliminé na arab yi boobu ñoo ko éliminé daal di koy assassiné ba mu leen sonale euh, moom aw xeet lay doon ak àllaxira mooy dañ koy mu mat mat ki mu doon mu ne man dinaa jël suufu suufu man Zayd ibn Sa'id ibn Zayd dinaa jël suufu kenn suufu ndaw si dara ginnaaw bi ma dégg Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne képp ku jël suufu su suuf si dara leen da lu ndaw ndaw tuwiqahu ila sab'i aradin wala tuwiqahu min sab'i aradin ci riwaayu Imaam al-Buxaari rahimahullah tuwiqahu loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wute ci tuwwiqahu lan lay teg am nañu ne mooy ne dañ ko koy defal comme ak tawq mooy day tawqal xamaan mooy mooy muy yi mooy gis nga suuf soosu mu sàcc noonu xam nga suuf si tibaaxan la borom bi wax euh, mooy dañoo takkaloo juróom-ñaari suuf dañoo takkaloo pas comme ni asamaan yi def gis nga dépp fi mu sàcc noonu mooy day réper ba ca juróom-ñaari suuf lépp la jël yenn ko defal ko ko lu mel ni collier ko yenu ko nag doo ko koy yenu wallaahi sëkkkat yi xam nañ ci dara léeg-léeg nga yenu paan paan jóge suuf géej temps nee ma paan juróom ngay dem géej di yenu ji ngeen di yenu ji di indi ba mat paan nit kuy tabax wallaahi am na yoo xam ne boo ko yenoo buñ la koy teg ci sa bopp bi ngay toog ndax lii say te kat du dara paan imaginer ñu jël depuis fi nga sàcc mooy suuf day dem ba ci suufu ba ci juróom-ñaareelu suuf loolu lépp lañuy jël yenn la ne la aca yerul te xam ne loolu mënoo koo yenn ñépp xam ne yow tojakatu suuf nga woon Allahu akbar bàkkaar bu diis boo xam ne danga koy yenn waaw ah, waaye bokk na day tekki tamit kenn tuuwe xawu min sabi aradin kenn dañ koy xasaf comme ni defoon xaaru moo yàlla day def tremblement de terre gis nga nga dugg ci biir yow maa xiyaam dugg ci biir nga jëf ngay def ba ca juróom-ñaareelu suuf waaw akbar ndax lu garaaw li nga def waaye teg ko ci loos wi ne ko aca indi ko waaw akbar xam nga ne kooku du ko man am na ne gis nga doq gi lañuy tàllal ba mu màgg ñu daal ko ci teg ak diisal na yowmal xiyaam ku fa ñëw li borom bi ne waqat xaaba man xamala zulma wallahi yowmal xiyaam xaaba kuttus na toskare na ñàkk na xaaba perte na perte perte na man képp koo xam ne xamala keroog yenu ba zulman ak tooñ am nga tooñ boo yen waale ñëw fekk nga tooñ kenn kooku moom mooy ci perte déggoon nañ ca xadiis yonent bi alayhi ba muy laaj al muflis manil muflis ana kan mooy ki perte ki ñu saisir saxaaba yi radiyallahu anhum ne ñun de al muflisu fii ki ñu saisir nangu ay mbiram ba deseetul dara ci ñun de ni ñu ko xamee mooy kewa man laa dirham lahu wala diinaar koo xam ne amul alal du ci argent du ci or amul dara léppam lañ jël mu ne déedéet al li am ba des ki perte tëgg ki ñu saisir tëgg mooy ki nga xam ne dafa ñëw yawmal qiyaam indi julli yi mat na koor yi mat na zakat yi mat na jëf yu baax yi mat na waaye la qad zalama tooñ ne diw wala tooñ ne mbooloo sàngam tooñ na leen wa shatama mu saaga ñeneen ñenn ñi jël na seen suuf comme ci jël seen àq yoo xam ne ñoom la yeewoon mu boole ko ci bosam wa yoroon nag làmmeñ wu bonta ñaaw bi ŋàññi nit ñi di leen ayibal suba ngoon malgré julleem yooyu wa tuur na dereetu ñeen ndax ay intérêt dox taxoon na mu mu mu mu mu mu mu commandité des meurtres wala mu am ñoo xam ne soit ci posone la leen di def comme que yenn dëkk yi amul autopsie ñu jaare fa daal di rek ne waa ji génn na àddina ndeysaan dafa reer rek daal di kiy ndekete gaayee ko empoisonné ñii ñu assassiné leen jaare ko ci wàllu ay accident yoo xam ne c'est des accidents créés ba ko defee ñu ne waa ji dafa accidenté dee ndeke gaayee ko rey wa dem dama haada ngir la ngir ay intérêt personnel am waaye wasafaka dama hada tuur deretu ñii gis nga kooku nee na nag moom yonent mi alayhi salaatu salaam di wax saxaaba yi di ñu waxaale ñun ñépp ana ci perte dëgg mu ne waajooju agsi ak kooram yeeg yooyu waaye def na lii def ci ay njombeeki tuuxi duuna ñu jël ci julleem yooyu ak wooram yeeg zakaatam yooyu di joxe di fay ñi mu tooñ ndax àq yi keroog ah kenn du fa joxe alal walay doom du jariñ yawma laa yanfa'u maalun wala banun illa man ata bi qalbin salim ndax yawmal qiyam du ay naan non yàlla kon lu bind leen chèque si si si man milliardaire laa woon euh, non pas de chèque pas de chèque y a pas de chèque chèque ndax bés la boo xam ne du jariñ maalun alal alal ji la mën a jariñ mooy ja xam ne da koo liggéeyoon ci kaw suuf nga dee mu lay fekk mais dem ba foofu naan ma def ba nun sa doom yi tamit koo ci yarul fële defoon ci moom lislaam mu la doon ñaanal de toute façon ñëw ba foofu bëgg mu jariñ la non walla ba gone yi ay dooma ci yooyu du jariñ lu dul ko dikkal yàlla ci xol bu sell mooy xel xol boo xam ne dafa fees dell gëm yàlla gëm yonent yi alayhi salaatu wassalaam ak malaaka yi yu deux ak li nga xam ne xadar yooyu dogal ak yooyu ah kon loolu la tooñ kii tuur deretu kii ñu jël yooyu yépp du ay chèque jël sa yu baax yooyu sa sa saraxa yi dalay sa naafile yi nga doon dem sa dem jàkka yi ñu jël lépp jox ko gaay te gis nga boo gaay jeexalee yow sa yos yu baax jeexee te ñoom amagoo loo leen leen fay des dañuy jël ñoom seen lu bon bi la ko sëf kon nag Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man zalama qayda shibrin shibr mooy lu toll ni shibr shibr mooy gis nga baaraamu déy bi ak baaraam bu ndaw mooy cinq baaraam yi cinq baaraam yi gis nga booy natt ak sa sa baaraam ni nga koy xaw a tàllale noonu teg comme booy def ay eh, di natt teg ci suuf jël tàllal sa loxo boo tàllalee sa loxo nii baaraam bi ngay teg pouce bi bi ngay teg non euh, mooy bu mag bi index xaw ma ngeen koy wax pouce bi mooy beneen bi ci tegu mais index bi bu mag bi nga commencé mooy bu mujj bu mag bi un deux trois quatre quatrième bi mooy cinquième beneen bi bu mujj bi ñaari mujj yi ñaari yi nga xam ñoo ci gën a gàtt boo tàllalee sa baaraam ne nii jël bi dina a gudd alwusta bi ci digg bi tàllal beneen bi nga xam ne mooy puus bi am looy natt loolu mooy xayda shibr mu ne ku sàcc ci suuf lu toll noonu tulqahu min ardi ah, min sa min min min des na ko sëf yeen ko ko waaw bii saa yu bàkkaar muy yenu kero mooy du sàcc moo tax bokk na ci kii ci firi këne du du du day takkook moom comme ni nga xamante ne noonu la euh, euh, caq di takkook baatu comme mu nekk noonu la tooñ googu suuf soosu mu toje bàkkaar boobu di takkook moom allahu akbar yàlla nañu yàlla musal jël comme lim ne wa kullu insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi nit ku ne gis nga say jëf yi téere jëf moom dañ koy def ci sa baat comme nii na moom gis nga diisaayu lool noonu lay mel comme tuwiqahu Sayyidina Sa'id mu ne man dinaa jël radiyallahu anhu naka laa jële suufu kii nii ginnaaw bi ma déggee man yonent bi alayhi salaatu wasallam wax lool ba pare bi mu waxee lool nag Marwan ne ko muy juge bi gouverneur bi ne ko laa as'aluka bayyinatan ba'da hada wat naa ne maa ngi wat ci yàlla ne dootuma la laaj preuve di gën à partir d'aujourd'hui amul kenn koy jotee teeg yow nga ñëw ma lay laaj preuve ndax ni gise mbir mi ni mu ko touché ak ni nga xam ne ku dëggoo nii mel nii ak xadiis bi mu wax ci yonent bi alayhi salaatu muy lu garaaw mu ne ko maa ngi wat ci yàlla ne man Marwan dootuma la laajati preuve di diggante yow mais bu bàyyee woon noonu gaa yi itam ñu ne moom Iblis man na wax ñenn ci assistance yi ne waaye yow saa gis nga bum ñu rey laa wax ab xadiis la wax wax na dëgg yonent mi alayhi salaatu wa ko wax mais ba léegi ba léegi waxagul ba léegi waxagul clairement ne jël ko même bu dee ne wax na gravité bi waaye sawaay daal mu ne mu teg ci lii moom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay ndax seytaane fu ne lay dikke jaam xam nga lii leer na du yemoon fii rek moom jeex na mais mu teg ci leneen mu ne allahumma moom sa sayyidina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay allahumma e yow sama borom in kaanat kaajiba bu dee ne ndaw sii di Arwa bint Uways mii kaadiba aji kàcc la ci li muy wax leer na ko ni du dëgg ndax mën na juum gis nga tamit ñaan booy ñaan tamit lim amee solo ñëwul rek ne yàlla acay alal alal ko déedéet dane in kaanat mu teg condition bu deene leer na ko ne li muy wax amul ba pare mu ñëw ne damaa jël suufam in kaanat kaasiba bu nekkee dafa nekk koo xam ne li ñuy wax kàcc la fa ami basaraha maa ngi lay ñaan yow sama boroom nga daal di ko silma xaloo moom ndaw si waqtulha fi ardiha ta nga ray ko boo koy rey suuf soosu suufam si mu moom dane maa ko fa saaj man maa ko yal na nga ko rey foofu am na ci beneen riwaaya ta nga leeral indi preuve bu leer buy wone ne suuf soosu mu ne maa ko jël jëluma ko euh, seetlul lu mel nii gisoon nañ ko ci bi ñuy gis tarjuma Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ba ko Seydina Omar ibn al-Khattab defee gouverneur fële euh, mu nekk Irak Kufa dem gaa yi euh, après gaa yi am ñu ko fa tuumaal quoi ne boo ñu laajee de moom moom ak ak moom moom moom da en tout ak jugement am baaxul te muy sedd li muy séddale du te du toppatoo raaya gi quoi ñi ko mooy euh, euh, ñi nga xam ne ñoom la administré du leen toppatoo dara moom Sa'd moom Sa'd ibn Abi Waqqas mi gars yi ñëw wax ko Seydina Omar ibn al-Khattab mu boole ko l'inspecteur général de l'État bu doon suñu waxi tey muy Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala an nga xam ne litige bu mas a am ci gouverneur yi affaire ñi mu fal moom Seydina waru ibn al moom la naan demal nga def enquête bi te booy def enquête bi da ànd ak moom bi mu demee Kuufa ku nekk jàkka yi mu wër yépp ah Allah xoolal jàkka yi la doon dem ndax la lépp doon contrairement ak tey gis nga jamono ja nga xam ne lépp ça tourner autour des mosquées boobu la lislaam nekkoon ci kaw nekk ci à son zénith ci kaw kaw jamono yonent mi alayhi salaatu salaam lépp jàkka ji la woon mooy da nga dégg comme bi ñuy commencé doon wax ci wàllu jàkka ji masaa masaajid yooyu moo wax Bilaal noddu lépp jàkk yi lu am jàkk yi nit ñi délégation yi lépp tout tourné autour de la mosquée waaw saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom it noonu la woon tout tourné mooy mosquée moo nekkoon centre lépp moo tax Seydina Muhammad ibn Maslama bi mu ñëwee bi demul ci grand place yi ñun bu doon tey ci grand place yi ngay dem ndax talatuñu jaamu yàlla ñu ngi ci grand place yi te ku wax grand place wax jëw ak po ay dam yéewa ki yoo xamante ni minal lahwi wal la'ibi wal fuhsh po mbóosóor ak kàccoorte la lay yóbbu ku romb ngeen wax ci moom ku romb ngeen wax ci colam moo xam jigéen na moo xam góor bu doon tay ñun ci grand place yi ngay dem ndax gaa yi ñu ngi ci grand place jàkka yi kenn bu fan mu ñëw ci jàkka yi ku mu laaj jàkka ju mu dem ñu ne ñu tagg Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas wax ci moom la rafet mu dem ba fenn am benn waaye boobu tëb moom na ko bu dee dang ñoo laaj wax liñ waxoon sànq que moom ni jubul Seydina Sa'd ja daldi ne allahumma in kunta ta'lam anna abdaka hadha kadhib bu dee ne xam nga ne sama borom maa ngi lay ñaan te kaana saadun mujaabu mujaabu daawa waaw akbar moom ñaanam ñaan non non bu ndax bu yonent bi alayhi salaatu wasallam ko mu ne buur yàlla bu dee ne xam nga ne sa jaam bii day kàcc xam nga ne waxul dëgg dara taxul mu wax ko lu dul bëgg siiw wala ñu ne moom moo défier woon l'autorité comme ni ko nga xam ne mooy tendance léegi ñoom gars ba ku mën a bind article wala nga am loo xam rek yow pour yow li ngay def mooy critiquer gouvernement bi ngir wan na yow tu es un homme wallahi libre yaa ngi yeew sa bopp dans les faits ndax na nga xam ne ñi ngi jiite ñi jiite duñ la baal ndax ku jiite àq ñi nga yoral àq dafa bari te jooxe lépp mu mat loolu du du yomb yàlla defalul ñépp man nga foog ne kooku dina la baal mos nga yoral ko bàkkaaru jëw wala wax ci moom wax ju ñaaw moom dina la ko baal yowmal xiyam ñooñ ñooy bokk nañ ci ñi gën soxla jëf yu baax ëllëg kon nag kuy bind article wala di wax ci nguur te buñ foog ne loolu du jëwaat ah. toog fi naan Macky moom mais jëw la sàcckat la milliards yi mu toje Ablaye Wade ak a mën a toje Idrissa Seck toje man la bu dul ne loo xam ne déggoo moom mu taxaw ne maa sàcc voilà koo mu ne nag man maa te sax bul wër fu nekk naan maa sàcc loolu loo ciy loo ciy divulguer yu baax yi nit ñi war a mën a dégg ni mu baree deel divulguer yooyu mais bëgg rek topp moo sàcc moo sàcc te rawatina ñun kenn du taxaw ne maa sàcc ñun nag nee ñu taxaw ne ñooy sàcc gaayee sàcc foo ko gis Sénégal comme si Seneweb était une source du dara non dara dara journal non journal moom yaakaar naa ne jullit ñemewul taxaw ci kanamu yàlla lan moo taxoon nga waxoon lii nga naan ndax xibaar baa ko gisoo non non loolu du preuve dara dara dara dara moo moo wax joo dégg ci mbedd mi ay ñoo nga dégg xamoo ñi ko wax lu ñu doon sax amaana wax jooju tane wax yi ngay dégg surtout bu dee ci nit la ñuy wax kon naa Sa'd bi ñaanaloon waa ji di Sa'd ibn Abi Waqqas gisoon nañ waaja la ko dal même ñaan bu mel nii la wax nii la ñaanoon bu dee xam nga ne sa ñaan bii def kàcc kat la li ñuy wax bu dëgg fa ahmi basara euh, jëlal gumbaal ko silmaxaal ko ta nga daal koy exposé ci fitna yi ba moo tax da doon wër biir Basra Kuufa foofu Kuufa nekk màggetkat dane ko atil atil am umra wa ami basara wa arido alal fitan mu ne woon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas kii bu dee xam nga ne sa jaam bii daa wax lii ngir bëgg siiw këni du dëgg yàlla na nga guddal fanam bu mu dee léegi de boo guddalee fanam nga silmaxaal ko ba pare nag daal di koy exposé gaaral ko ci fitna yi ba moo tax da wër ci mbedd Kuufa yi bu déggee baatu ay jigéen yoo xam ne xam ne ne ay ndaw lañ mu leen di jéem a jege di leen jéem a làmbaatu buñ waxee dem naan ko waaye yow mag mu toll yow ngay def lii mu naan asaabani asaabat ni da'watu rajul salih Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda naan leen bu ngeen gisee lii dal ma de ñaanu góor gu baax gi de moo ma dal ñaan yàlla moo ma dal moom góor gu baax googu di Sa'd ibn Abi Waqqas moo tax tuumalaate ku ne war nga koy bàyyi xel kon Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne allahumma e buur yàlla maa ngi lay ñaan kaanat kaadiba bu dee ne arwaa mii kat ci kat la fa ami yal nañ ko silmaxaa waqtulhaa ta nga rey ko fii ardihaa ci suufam soosu laa ilaha illa mu daal di gis nga lim ñaan noonu la amee noonu la amee famaa maatat xatta umiyat wala amiyat deewul lulul ne bak Euh, gis nga ndaw soosu laata muy génn àddina silmaxa la wa bayna hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi xafratin fi xufratin fi xufratin fa maata bi mu silmaxaa nag nekk mag silmaxa laata muy génn àddina doon dox ci suufam soosu teer la ñaaru ay tool yu mel noonu muy dox ci biir mu daanu ci benn kàmb gu ne woon ci biir suufam soosu ba mu fa waddee ci la dee ci saa si kon nag ki te gisoon nañu Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu yonente mi alayhi salaatu wasalaam ne woon na ko wattaqi da'watal mazlum walaw kaana kaafira te Mu'aaz yaa ngi dem Yaman yor fa pouvoir ndax buñ la toppee yaay nekk seen njiit waaye loo am am pouvoir seen kaw wattaqi na nga moytu da'watal mazlum ñaan yàlla koo xam ne dañu koo tooñ ndax fa laysa baynaha wa bayna xijaab ndax diggante ñaanu kooku ku ñu tooñ ak buur yàlla amul kiiraay de même bu dee ne kooku nga tooñ walaw kaana kaafiran même bu dee ne ab yéeféer la ab ate la ab ab polythéiste la gëmul dara wala yàlla yu bari la gëm hmm. transport di burle rek di dem te naan gaa yi yéeféer lañu dañuy fay boru suñu maam yi wallahi di ko gis continuer rek ndax est-ce que bu ñëpp sàcc jël alalu euh, yëfi jàmbur bu koy utiliser ba pare ne loo xam ne dañoo war a fay nga ne duma fay ndax kat samay maam lañ nootoon yow yaay samaam yow même bu dee ne loolu nangu nañ ko moom mii moo nootoon samaam ah te wala taziru waziratun wizra ukhra kenn du yenu bàkkaaru jàmbur yow bu dee ay maama ma nootoon samaam après moom la ñuy jàpp duma ndax bay maama ma kon nag wala taziru waziratun wizra gis nga dafa mujj euh, lii nii arwa mi dafa mujj nekk benn adage bu ñuy wax ñu naan yal na ko yàlla mu euh, gumbaal comme arwa moo tax kenn ci tabiens yi mu ne man bu ma déggee loolu euh, ci tuut tànk yi la bokkoon mu ne man ba ma déggee wax jooju noonu mooy adage boobu naan yal na ko yàlla gumbaal comme arwa man dama foogoon ne rab woowu tudd euh, euh, arwa la ndekete yoo arwa ibn uway bint uways bii la mbir mi mujj nekk li nga xamante ne ni adage bi mujj nekk këpp ci moom nga xam ni gars yi bu ñëwatee ba naan liiw yal na ko yàlla euh, silmaxaal dañ naan yal na ko yàlla silmaxaal comme arwa muy arwa bii bint uways seydna Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom al Aqiq la dëkkoon soriwul madinatul munawwara loolu euh, gisoon nañ ko ne foofu fa la seydna Sa'd ibn Abi Waqqas daal di woon génne àddina foofu la ci al Aqiq ak seydna Abu Hurayra sax moom radiyallahu taala ma wa ardaahuma moom nag bi nga xamante ne ci lay génn àddina dafa am feebar bu metti bu ko daloon moo doon feebaru ñàkk digestion mooy lu mu lekk nii du ko mën a du ko mën a euh, mooy lu mu lekk du rees lool ci la génne woon àddina moom Seydina Zayd ibn Amr Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl bi muy génn àddina comme ni ko imaam al Buxaari rahimahullah daal di solo Seydina euh, Abdullah ibn Amr ibn Umar ibn al-Khattab nekkoon euh, doom ci moom ndax baayu euh, Seydina Umar wax naa la cousin wam la ndax bàyyi ci xam moo ko jur di al-Khattab te al-Khattab ak Zayd ibn Amr ñoom ñoo bokk yaay euh, bi mu feebaree noonu nag Seydina Abdullah ibn Umar dañ ko ko wax fekk mu ngi doon waajal di julli ajjuma ajjuma foofu madinatul munawwara ñu wax ko ñu mu gën gaawe ne ko sa mbokk ma kat di Sa'id ibn moom fekk bëccëg gi lañ ko ko wax mu ne mu daldi di fay bàyyi ajjuma ji moom Seydina Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab daal di dem al-Aqiq fekk ko foofu fekk moom feebar boobu ñu la wax moo ko dal bi mu ñëwee nag daal koy e, ànd ak moom ci instant bi mujj ba ni muy nga xam ne ci lay génne àddina moom Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay e, comme ni nga xam ne noon la ko imaam al-Bukhari yi soloon na ko noon yaay Aïsha radiyallahu ta'ala e, non Aïsha bint Sa'd li doomam di doomu bi Sa'd ibn Abi Waqqas doomam bu tudd Aïsha nee na Seydina Sa'id ibn Zayd moom mu ngi génn àddina foofu la ci Sa'id moom baayam di Aïcha bint Sa'd bii ne baayam Sa'd ibn Abi Waqqas mooy ki nga xam ne moo ko sang daal di koy sang solol ko ñu daal di koy jële al aqiq foofu dem ak moom ba ma mun Madinatul Munawwara daal di ko fay denc bi nga xam ne nag ci leen koy denc ki nga xam ne moo wàccoon ci xabru bi mooy Sa'd ibn Abi Waqqas ak doomam jii di bokk di doomu seydna abdullah eh, omar ibn alxataab di abdullah ibn omar radiallahu taala anhu wa arda moom nag mu ngi génn àddina ci l'an 52 ci la génn àddina am na nag ñu ne l'an 51 am ñu ne l'an 52 fëla génn àddina foofale ca al aqiq sorwul madina ñu daal di koy denc moom seydina Euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl foofale ca Madinatul Munawwara euh, ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waah